alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala sayyidina wa mawlana muhammad sallallahu donc ñu ngi leen di nuyu ci weeru koor bi euh, di sant yàlla bu ñu mayee ñu fekkee weer wu tedd bi di ñaan euh, balaa ñuy waxtaan bi ñu jéem a sàmmonte yenn teggin yoo xam ne béréb bi moo ko waral et aussi liñ fiy wax moom moo ko waral donc ba ñu jéem a def daal sàmmonteef bu sëñ Fallou mu ñuy waxtaanal commencé daal ñu jéem a sàmmonteef euh, kaddu yi ñu fiy wax mais alxuraan la ak kaddu yonente bi salaa salaam ba ñëpp ñu bàyyi ci xel ba déglu ba lépp loo xam ne ñu ngi ko wax ñu jéem ci bàyyi xel jëm jëm ko jàpp donc ñu fàttali ne jotaay bi du jotaay boo xam ne jotaay diine la wute nax jotaay yoo xam ne bokkul ak diine donc ñu bàyyi ci xel ne bu ñu ñëwee fii rek jële fi dara suñu diine la te ñu bàyyi yenn yoo xam ne bokkul ci wàllu woowu ba ñu pare ñu jéem ci waxtaan donc euh, balaa ñuy commencer di jox kàddu gi sëñ Fallou ñu ngi euh, waa Soppe donc euh, di leen gërëm di leen jaajëfal ci seen taxawaay bi nga xam ne ñu kay amal weeru koor bu nekk ba pare di leen ci gën a ñaax aussi chaque année ak bu jot rek ñu jéem a def loo xam ne dina gën a méngoo ak objectif yoo xam ne moo tax ñu organiser ko c'est-à-dire boole nit ñëpp ñu taxaw fi jullit yëpp jéem a fàttalante ci sunu wàllu diine ak ah, aussi jéem a sàmm te yoo xam ne comportement yoo xam ne béréb yu mel nii moom moo ko waral daal donc balaa ñuy euh, commencé dafa am ay benn information bu ñuy jàllale bi donc mooy daayira bi daayira tijaan bi chaque année dañuy def benn ziar boo xam ne fees la donc ren ñu ngi koy tàmbali ci euh, du 29 décembre au du 29 novembre au 3 décembre. donc tarif bi changé wul 350 euros la donc euh, ren dañu fas yéene def limité nombre bi incha allah bu fekkee dépassé wul bi bu fekkee 17 personnes le maximum parce que foofu transport yi bi transport en commun yi pour déplacement yi 17 personnes la mën a def soit ñu am nombre boobu soit ñu am 36 personnes wala nombre boo xam ne daal dina nekk multiple de de 17 donc étape yi la Rabat ak Casablanca. Makka donc euh, euh, ziyaara bi dinañ ko jot a ci ci béréb yooyu te lépp lépp loo xam ne transport bi la ak hôtel bi dina dugg ci ci forfait bi donc euh, nit ñi fii lañuy ñuy déparé ci Lyon arrivé fële Casablanca bu fa demee après doog a jël yoonu fees bi pour visiter béréb yi nga xam ne dem dem dem ziar euh, zawiya bi dem ci zawiya bi ziar Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu et aussi dinañ def escale Rabat boole ci dem aussi dernier nuit bi ak dernier jour bi ñu ñu ñu passé ko Casablanca nit ñi visité boobu après ziar fa lay jeexee donc képp koo xam ne bëgg gën a am lu leer def nañ ci numéro téléphone yi ci prospectus bi donc ñi nga xam ne ñooy référent yi pour ziara bi mooy sëñ Mor Talla Dieng ak euh, Serigne Ali donc seen numéro moom ngi ci prospectus bi donc tey liñ fi indi mooy fàttali ci ni diine comme ñëpp nuñ ko xamee weeru koor bi weeru alxuraan la ndaxte suñ borom subhanahu wa taala bi muy wàccee alxuraan ci weeru koor la ko defee donc tey dañ fi ñëw pour jéem a fàttali loolu lan lañ ci mën a amee jàngat te bu ñu gëstoo téere yëpp lépp luñ ci am weeru koor muy saxaaba yi di ñi nga xam ne ñooy seen taalibe ak mag ñu baax ñi fi jaaroon yépp weeru koor bu jotee seen yitte ak seen kattan ak lépp ci alxuraan lañ koy def donc ñu bàyyi sëñ Fallou mu may ñu lu ñu mën a am ci ci ci kàddu yàlla bi jéem ci am loo xam ne dinañu mën a jariñ fii buñ fi jógee incha allah te yàlla defal ñu dégg ak topp ba lépp luñ fi jàpp mu des suñu dënne yi yàlla may ñu tëb ñu ñu mën ko jëfe salaamaaleykum a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin wa imaam almuttaqiin sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciin amma ba'd kon ginnaaw bi ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala di julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen ndokkeel comme li hadrat ar rais wax ci koor gi nga xam ne ci lañu nekk di ñaan ñu yàgg koo fekke te at mu ne ñuy dina yokk mu fekk ñu ci loo xam ne mooy li neex borom bi subhaanahu wa taala tey nag comme ni mu ko waxee mooy kon ci série conférence yi nga xam ne lañuy organise ci bërëb bi ah ñu sasoon ñu ci comme niñ ko doon defee ci at yi weesu ñu daldi am loo xam ne moom lañuy fàttale di ko fàttali suñu bokk di leen ko fàttali mu jëm ci alquran bi nga xam ne ci weer wi la wàcc loolu mooy li nga xam ne mooy li gën màgg lu nit mën a def mooy nekk ci alxuraan moo xam koor wala en dehors de koor mooy li gina a màgg lu nit mën a jàng ndax loolu mooy kàddu ki nga xam ne mooy borom bi subhaanahu wa taala mënoo jàng lu ko gën a ëpp kaw loo xam ne moo ko gën a foor moo ko ëpp daraja kon nag baax na di fàttalante alxuraan jooju nga xam ne suñu borom dañu ko yónnee mu ne li yat yadabbaru aayaati ngir ñuy seetantal verset yi ci ne aaya yi nga xam ne moom lay wax ci biir li nga xam ne moom la ci wax ñu koy seetantal bañ ko jàng rek noonu di dem ndax boo koy jàng te xamoo ko amaana man ngay jëf loo xam ne aaya yi ngay jàng sax ñu ngi la koy tere mais saa su ne ci nga ne te xamoo ci dara kon nag insha tey ci loolu lañ bëgg a nekk insha allah waaye balaa loolu bala ñuy agsi ci loolu noonu insha allah mooy dafa am loo xam ne dafa jara bàyyi xel ci suñu jamono ji rawatina ci suñu réew mi ñun muy suñu réewu Sénégal nga xam ne daanaka habitude la léegi fu koor gi jote rek nga gis les mêmes seen ñu ciy waxan ciy wax ñenn ñi dem nañ ba foog ne affaire bi sax c'est normal mu siiw lool daanaka kër goo dugg fekk ko ñu foog ne lu normal la waaye du lu normal wa yaxsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi ñoom mbir moomu ñu ngi jàpp ne lu woyof la waaye fa yàlla lu màgg la loo xamante ne nii mën naa alak waa réew ma yépp muy lan muy li nga xam ne koor nga xam ne suñu boroom da ko wàcce farataal ko ci ñun comme ni mu ko farataale woon ci ñi nga xam ne ñooñu jiitu woon mu wax objectif bi tax ñu koy def mu ne ngir ñu am ragalam moom ragal yàlla koor googu lañ mujj léegi daal di koy def yëfu cinéma yëfu caaxaan yëfu ndaw ràbbin yëfu fe yëfu fecc ak yooyu muy télé yi nga gis daanaka ñuy concurrencer ci kan moo dàq théâtre yoo xam ne lépp lu muy li muy yóbbu sketch yoo xam ne mooy ku dàq ni nga kan moo gën a drôle ci ni muy yàqe kooram ba pare li gën a garaaw muy ñuy fowe waaye fowe waale julli ci biir julli mi nga xam ne mooy keno kenoog diine ñu koy fowe julli mi nga xamante ne nii yonent bi sallallahu alayhi wa nee na yawmal qiyaam moom lañuy ñuy njëkk a régler jaam bi bu ñëwee yawmal qiyaam suñu borom li muy njëkk a seet subhaanahu wa taala mooy ana ay julleem ndax baax naam baaxul jaaroon na yoonum déet loolu lañuy ñuy foowe léegi ñu taxaw di filmer ñu lay seetaan ngay julli jullilu di yàqu julli gi nga mbooloo mi toog di reetaan ku nekk di seetaan di ko nettali wante ah ta loolu de amaana lu bees la waaye law na law goo xam ne daanaka ki nekk sax di ko kaas léegi la nit ñi di jàpp ne moom moo am problème où est le problème ci lii muy wax sa waay dafa compliqué tout le monde le fait même y'a certains oustaz sax yoo xam ne dañuy joxe exemple di ci joxe exemple loolu lu ci ne mais mu siiw taxul mu baax lu bon moom du mas a nekk lu baax walaw ajabaka kasratul xabiis loolu la suñu boroom wax mooy lu mu lu lu lu lu monte siiw ba yéem la du tee mu nekk bon rek te suñu boroom subhaanahu wa taala julli de mooy li nga xamante ne nii baax na ba moom la ñuy xamee ràññeewe kuy ku ko doon ñun nag ñu bañ a nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ko ëndee saxaaba yi radiyallahu bi ko toxal bu amoon ñoo xam ne benn ci chaîne bi ñoo xam ne dañ ko doon foowe ñun ni ñuy jullee dara duñu leer ne nii la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon jullee dara du ci leer kon nag ñu bañ a nekk fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'u salaata wattaba'u shahawaati fa sawfa na ghayya mu ne fekk bi muy wax di tudd yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñu baax ni ak li ñu fi nekke woon mu ne ñoom bi ñu defee lool ba pare ba def seen mission ndax tilka ummatun qad def nañ li leen war leeralal nañ ñu diine ji àgg na def nañ joxe nañ li gën a cher lu ñu amoon ngir l'islam bi agsi fi mu agsi min ladun sayidina adam alayhi salaatu wassalaam ba ni nga xam ne noonu lay agsee ci ñun ndax ñun loolu dañuy bàyyi mu réere suñuy loxo ndax dañuy bàyyi mu réere suñuy loxo te bu ñu ko deful suñu boroom am na ñoo xam ne tàggat na ñoo xam ne ñoo koy def ndax neewoon na bu ngeen kiiwul mu jëli leen fi di wàññiwu ko dara mu jëli leen fi wayati bi aaxarin indi ñeneen te loolu wa ma zalika allah bi aziz loolu du lu jafe yàlla kon bi mu waxee ñooñu mu ne xoolal ñu baax ñooñu yonent yooyu alayhimu salaatu wassalaam boole ci seydina ismaayil wa kaana ya'muru ahlahu bis salaa da doon digal waa këram li nga xam ne mooy julli mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam deel sa waa kër di leen woo di leen soññ ci julli wastabir alayha nahnu narzuquk ñun ñoo lay ñoo lay wërsëgal loolu la ma sa nekk ba keroog bi muy génn àddina alayhi salaatu salaam loolu la doon wax loolu la dénkaane gi mujjee dénkaane mooy lool inna salaata moom la doon dénkaane wa mamlukan mooy lu mujj li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy génn àddina lool la dénkaane nga am solo gum am solo mu doon wax naan as-salaa as-salaa wa ma malakat aymaanukum as-salaa as-salaa wa ma malakat aymaanukum as-salaa as-salaa wa ma malakat di ko wax ba déggatuñu baat doon wax naan maa ngi leen di dénk julli jàpp ci julli ak ñi nga xam ne dañ leen a seen ronu autorité lañ nekk jamono yooyu dañ doon wax ay jaam mais ku am sa mbindaan wala koo xam ne yaa koy liggéeyloo patron nga muy salarié sa doom ji nga jur ñi nga xam ne sa autorité ñoom yaa yor seen autorité ñooñu mu ne ñooñu maa ngi leen maa ngi leen leen di dénk ragal leen yàlla ci ñooñu mooy lool ndax loo leen leen def buur yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñooñu yowmal xiyaam moom mooy rek leel ñooñu noon moom moo leen di régler seen problème ñooñu kon loolu la doon wax julli julli as-salaa as-salaa julli julli julli ba di ko wax ba déggatuñu kàddu gi mu mu génnaat bi alayhi salaatu wassalaam waa léegi ñun léegi noonu nañ lañ koy fekke te suñu réew mi booy wax Sénégal suñu mag ña fa ne woon ku ci mel ni Cheikhul Khadim bu ñuy wax radiyallahu anhu li gën nettali bi muy julli ci ci géej gi mais ñi la koy wax ñooy seytaan yooyu xoolal xoolal gap boobu kook nga foog ne bu ko julli toloon ni ñun nim ñu tol dina jar muy muy muy wàcc di julli ci géej loo xam ne bu xelum kese naan la boo ciy taxaw di suux ñi lay nettali loolu ñi koy def sax dañ naan la taalibe ñenn ñi ñépp toog mel ni lu normal dikaas leneen loo xamante ne jaru waaye loolu moom ku nekk man noppi ku ciy wax sax ñu jàpp ne waa ji dafa soof kon mu ne ñooñu fa xalafa min ba'dihim xalfun yonent yooyu alayhimu salaatu wassalaam bi ñu fi jàllee mu am ay wutaakoon yoo xam ne ñu bon lañu ay héritage boo xam ne mooy ay hérite ñoo xam ne dañu ñëw seen ginnaaw li njëkk a def aba'u salaa yooyu la njëkk a la ginoon màgg ci ci yonent yi aleyhimu salaatu nga xam ne Seydina Zakariya ba mu kiiwee ra aleyhi salaatu wassalaam bëgg ñaan boroomam dafa dem ci mihrab bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu ko mbir mësee fëkk lu mel noon day gaaw dem ci julli naan arihna biha ya Bilal féexalal suñu xol yi ci julli yow Bilal noddal looloo doon féexal seen xol mais ñun ci contraire bi ñu ëpp ci ñun wal ayaadu billah kon adaa'u salaa ñu neenal julli doyadal ko ñenn ñi moom mooy dootuñu ko def walla buñ koy def dañuy dikkale bu ñu amee problème julli bu ñu amul problème duñ julli wala du leen yàqal dara du leen yàqal dara benn programme du leen ko yàqal moom lañuy mujje bu ñu defee suñu lépp tëral suñuy programme daal ba amatuñ leneen lu ñu def am nañu taata te nelaw bon nañ julli loolu yaakaar nga ne loolu julli la loolu loolu du dara mu ne kon ñooñu adaa'u salaa wattaba'u shahawaat ñu topp seen bànneex yi topp seen bànneex yi rek mu ne ñooñu dinañu dajeek li nga xam ne bu ñu continuer nooñu xel séef nañoo tàbbi safara joo xam ne xur woo xam ne mooy rey wal iyaatu billaah nañu ci suñu borom musal te yooyu nag amul ñu naan moo ñi fi nekkoon liggéey nañ ba pare lool amul de déedéet alxuraan ñaatool naan tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat ñooñu am nañ li ñooñu romb nañ ab peuple la boo xam ne ay ay nit lañ yoo xam ne romb nañ lañu fàgg woon ngir ñoom ci lu baax ci ñoom la jëm waaye lañu fàgg woon muy safaan seen kaw lay nekk wala taziru waziratun wizra uxra kenn du gàddul ay ay bakkaaru keneen kenn du la ko gàddul keneen du la ko gàddul bañ a def ni ñeneen ñi tamit doon def mu ne tamit fa xalafa min ba'dihim xalfun ñeneen ñu doon wax ci beneen saar ay ñoo xam ne wutaakoon yu yées ñoo xam ne bañ ñëwee ñoom liñ def mu ne ñooñu warisu ñoom ñoo doonu téere bi waaye yaxuduuna arada hada al adna wa yaquluuna sa yughfaru lana di def lu leen neex naan moo gaa yee taral rek mais buur yàlla ñun ñépp lay jéggal yaqu wa wa pare ñoom yaquduuna arada hada al adna yëfi àddina kese poñatum àddina mu lu doya di lii te suufe loolu lañuy jël moo leen jaral ñu ñu ñu ñu marchander seen diine ñoom te naan sa yughfaru lana kooku rafetul njort ci boroomam déedéet loolu mooy ñaaw njort di def lu la neex te naan man buur yàlla dina ma jéggal loolu mooy ñàkk teggin sa digganteeg sa borom te buñ leen joxee leneen yi ñu jolaat continuer nag noonu foog ne loolu euh, mooy diine déedéet déedéet loolu moom ku la ci man di woo ak nu nu mu man di toll ci bëtu nit ñi bu ko topp ndax tamit sa bàmmeel yawum neen la sa bàmmeel yawum neen la te tamit ku la fi ku la fi tax a dugg bu ëllëgee doo ko gis amul kenn koo xam ne ku ñuy roy la ku baax ku mas ne def leen lu leen neex bu ngeen ñëwee dinañ leen jéggal loolu amul yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ëpp yërmande ci xeetam ku dul moom ci nit ñépp ci mbindeef yi masula wax def leen lu leen neex bu ngeen ñëwee ma res leen amul jamais da wax sax bu ngeen xamoon ni ma xam de dingeen ngeen wàññi seen ree yi te bari lu ngeen di jooy kooku dina leen wax def leen lu leen neex kooku du leen wax def leen lu leen neex ñi ko roy tamit amul kenn ku wax lool moo tax ku la ne Serigne diw nee na lii ne gëmal ne loolu amul bu dee Serigne diw ku baax la mooy du dëgg loolu man da ne ndax manu ñëw loo xamante ne ñépp lii lañ ñi fi masa jaar yépp lii lañ def moom mu ñëw teggi ko te walaa ya'manu makrallah buur yàlla euh, euh, euh, mooy pexem yàlla kenn du ko wóolu dul ñi nga xam ne ay kàccoor lañu dañu génn topp kon loolu nañ ci bàyyi xel te nag mooy ñi koy ñi koy seetaan ci lañu ndax buur yàlla waxoon na ne te ñoom kat waxad nazzala aleykum fil kitaabi alayhim fil aleykum fil kitaabi bindoon naa dogaloon naa wàcce digal leen ci téere bi ne leen an id ida sami'tum ayatillahi yustahza'u biha wa yukfaru biha fala taxuudu ma'ahum innakum idan mithlahum suñu boroom nee woon na te man digaloon naa leen wàcce ko ci téere bi ne leen bu ngeen déggatee sama aaya alxuraan bi ak yi nga xamante ne ci sharia la jëm sama diina ji la jëm ñu koy fowe di ko wetti mu ne bu leen fatoo ñooñu bu leen xuus ñoom ci loolu mu ne ndax gis nga bu ngeen fa toogee innakum idan maakum yéen ak maahum yéen ak ñoom a yem mislahum yéen a yem yéen a yem bu boobaa moo tax ci beneen saar bi beneen aaya bi dane boo ko fàttee wa imma yansayannaka shaytaan bu lee seytaane dafa def yow nga toog yu mel noonu xew comme nga dugg fenn télé bi ñu teg ci yu mel noonu wala nga toog foo xam ne xawma dañuy sketch wala dañuy dañuy dañuy xumbal bërëb bi ñuy fowe alxuraan ji naan ay aayatul aayatu sóoratu xaw ma lan yu mel noonu gaa yi di ree suñu borom nee na bu même bu iblis defee nga fàtte woon lool sa xel demu ci bu ci sa xel demee jógal nga dem bu fa toog ndax boo fa toogee yaag ñoo ma yem wa inna te nee na buur yàlla jaami'ul kaafiriina wal munaafiqiina fii jahannam fii fii fii jahannama jami'an nee na ñiy def loolu ñépp man maa leen di boole yéeféer yéeg naafiq yi ndax lool ku koo xam ne diine gëm nga diine dëgg-dëgg lool doo lool du la dal moo tax mu ne boo ko fàttee boo ko fàttee koo jógal nga dem moo tax yooyu yu jara bàyyi xel la yenn yi ñuy wax yëpp loolu ay ay ay ay ay faux débat yi ñuy wax Sénégal ak yii ñoo yii moo ëpp solo moo ëpp solo te tamit bañ bañ mu nekk rek diiney folklore koor gi ñëw affaire yi ñun daal foog nañ ne euh, euh, mouvement bu ne moom bu xasee organiser conférence am rek foog na ne moom li dina a màgg def na ko ci kaw suuf la mukk te en général sax yenn conférence yi dem ci sax day xaraam ci nit ki boo xamee ndax bu dee la la fay nekk du noonu manoo ko tere bu fa toog amoo fa droit fa te ñun xam nañ ni muy demee mooy diiney folklore buur yàlla bëggul loolu ndax gaa kat ah suñu boroom dañ doon nettali ñu mel noonu ci suuratul Araf na alladina taxadu diinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya mu ne ñoo gis nga buñ fi ñëwee fal yawma yawmal qiyaam buñ fi ñëwee fii nansaahum kama nasu liqaa'a yawmihim haada wa kaanu bi ayatina yajhadun mu ne gaa yi kat gis nga euh, fekk mu ngi wax waa ñi waa Araf ak waa aljana ak waa safara bu ñuy jokkalante ay kàddu muy wax ba ne gaa yi nga xam ne dañu dugg safara waa Araf di leen laaj mooy ñuy nekk ci diggante safara ak ne leen mais yéen lan moo leen dugal fii maa aghna ankum jam'ukum waaye lan seen seen mbooloo mu rëy ma ngeen amoon àddina ngeen yoroon lépp ñu foog ne yéen lépp mais seen mbooloo moom lu mu leen jariñ tey wa maa kuntum tastakbirun ak li ngeen doon rëy rëy lu foofu yéen fii ngeen di mujj suñu boroom nag ne gis nga ñii li tax ñu dugg gaa yii li tax ñu dugg mooy ñi nga xam ne ñooñu ñooñ di waxal da bëgg a xam ñooy ñan kaay ma wax la ñooy ñan ba yow mii dund fii deewagoo nga fexe bañ a mel ni ñoom ndax kat lu waay def torox ku ci ne boo mooywul looloo lay yoon mu ne gaa yi ñoom mooy ñi nga xam ne alladina taxadu diinahum lahwan wa la'iba gis nga gaa yi nii mooy ñi nga xam ne dañu jàppe woon seen diine mbóosóor ak fo diiney fo folklore mooy yi nga xam ne lu baax la woon sax ci diine ji léegi am fol gàmmu yi mujj nekk ay fo cant yi di po ñuy xumbal di xawaare ba fajar jot ñu faat julli dem ñibbi ñu naan moo neexoon te xumbal loolu mooy diine ji lool lool la lislaam lool la lool yàlla digle lool la yàlla digle ittaxadu ñooñ dañu jàppe woon diinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya àddina gii ñu foog ne duñ fi mësa jóge nag daldi leen wor ndax àddina boo fi nee dee yi mën nay am fu ne nga foog ne yow moom ku ne lay dal mais du yow xanaa mu ne rës sa biir kër nga commencé nag te lool quelques jours rek lay def mu romb nga nekkatee nga ne woon mu ne waxaratumul xayaatu dunya àddina moo leen wor fal yow ma kon tey nam saahum dama leen di bàyyi ci àddi ci safara bàyyi leen. foofu noonu kamaa comme ni nga xam ne noonu lañ fàtte woon doon fàtte fàttelu di tay taylu di fàtte fàttelu ne dinañ dajeek man tey kon nag loolu nañ ci bàyyi xel te kuñ ci mën a yee tamit nga yee ci sa bokk jullit ndax tamit yow doo xam loolu ba pare toog di bàyyi nit ñi naan non man sama yoon newu ci déedéet amul loolu ndax sa mbokku jullit sa mbokku la sa mbokk mooy sa seetu boo xoolee seetu gis sa fii am lu ci takk nooy def nga war a génn mais da nga koy fomp yonent bi sallallahu wa sallam nee na wa aji ngëm ji mbokkam bi aji ngëm mooy seetoom bi nga gis ci moom lu ñaaw nga toog naan boo man nag damay maandu naa leen bàyyi daal ñu def lu leen neex fii àddina la chacun est libre déedéet loolu du demee noonu kon nañu bàyyi xel ci loolu incha allah kon ñu déglu sëñ bi kon mu jàngal ñu aay yi nga xam ne moom lañu war a gis tey incha muy ay verset yoo xam ne ci suuratu yunus alayhi salaam taala kon أعوذ qul yaa ayyuhan naasu in kuntum fii shakkin diinii in kuntum fii shakkin min diinii falaa a'budu allaziina ta'buduuna min duuni llaahi walaakin a'budu llaaha ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين wa an aqim wajhaka lid-diini haniifan wa laa takuunanna minal mushrikiin wa laa tad'u min duuni llaahi maa laa yanfa'uka wa laa yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan mina zzaalimiin wa in yamsaska llaahu bidurrin falaa kaashifa lahu illaa huwa wa in yuridka bixayrin falaa raadiya وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا ah incha allahu taala kon verset yooyu la ñu war a gis incha allah mu nekk ci suuratu yunus alayhi salaatu wassalaam ah, muy saar boo xam ne saar la boo xam ne li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne Makka la wàcc te comme li ëpp ci ay eh, saaru Makka yi saar bi day dina wax ci wàllu li nga xam ne mooy wéetal yàlla ndax loolu mooy li nga xam ne mooy li njëkk mooy li mujj mooy point de départ mooy point d'arrivée tamit yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni ko ni ñu ko xamee suñu boroom subhaanahu wa ta'ala ko yónni ci jamono joo xam ne jamono ju critique la woon lëndëmoon lu waay neex def la woon ku man sa moroom duma comme li ko Seydina Jaafar ibn Abi Taalib waxe woon radiyallahu ta'ala an mu ñuy wax lool mu ne inna kunna qawman ahlu jaahiliyya na'budul asnaama wa na'kulul mayta wa ya'kulul qawiyyu minna ad-da'if ainsi de suite wa kunna ala dhalika hatta arsala ilayna rajulan na'rifu nasaba ba ni bi jeexe moom Seydina Jaafar Jaafar Tayyar radiyallahu ta'ala anhu wa arda mooy addina bi noonu la woon mu ne ndax discours boobu la teniroon bi mu demee ci négus bi muy an rahmatullahi alayhi mu ne ñun kat dañoo nekkoon ay nit ñoo xam ne peuple boo xam ne ahlu jaahiliya mooy ci ignorance lañ ne woon naabudul asnaama dañ doon jaamu ay xërëm ay matt lañ doon jaamu yàlla yoo xam ne nit ki moo koy defaral boppam ba pare nag mujj di ko jaamu wana kulul may te ñuy lekk médd xawaluñ ci ndax luy xalaal xamuñu ko nay ndawal kese doyoon nañu ku man ci ñun nag ku ëpp ci ñun doole duma sa moroom wa yaqulul qawiyyu min ad-da'if noonu lañ nee daal wax li mu wax yépp nee na ba suñu borom di ñu yónnee góor goo xam ne alayhi salaatu wassalaam xam nañu fi mu bokk xam nañu ak mbaaxam mu wooñu nag ci ñu wéetal yàlla loolu la njëkk wax mu wooñu ñu génn ci liñ newoon muy kalimatu laa ilaha illa allah il faut nga d'accord que ne da màbbal li fi woon d'abord il faut loolu màbb sinon manoo di taxawal diine ba pare di taxawalaale loolu ci wet gi man dane ne il faut mu deñ il faut mu deñ moo tax buur yàlla xajul ci xolu ak jullit ak keneen du ko bokk ak keneen bu fa fekkee leneen day du fa ne ndax bokkul buggul ku ko bokkaale dara yonent bi alayhi salaatu salaam ci condition yooyu lañ ko ci gàttal loolu lañ ko bi muy ñëw bi muy feeñ jamono looloo fi amoon même avant ñuy officialiser woote gi sax masu koo jege masukoo jege alayhi salaatu wassalaam hatta ba ni nga xam ne waa Makka ci boppam ñoo ko naw utal ko ay attribut yoo xam ne sexalul kenn suukar ne woowe leen ma al amin ku wóor kenn du ko marchander ak wóor moom kenn du ko jënd ko jaay boo yoree sa gourdin di dóor nit ñi naan wax leen ne wóor na boo ñu wax ko jamono ji nga yore gourdin bi mais boo fi jógee ñu ne waa ji bandi la woon kàccoor la woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci noonu la ñëwee moo xam ne nag kon fii la bataille sera rude te nag lil aliha lil alihati junuud gis nga système bi fi am nii système bi am màkk fii muy système u xërëm yi ak li ci jëm am na ñoo xam ne moom pare nañ jaay seen bakkan ngir lool du fi jóge comme jamono yëpp rek ku nekk rek ci li nga ne foog nga moo gën kullu xisbin bima ladayhim farihun mbooloo mu ne yaa ngi gis gaa yi cëppi cëppi fa ñu ne foog ne li ma ne moo li ma yor a ëpp doole moo gën moom lañuy bégge moom lañuy wax di ko di ko di ko di ko yuuxu ci kaw tuwaaye fuñ ne. waaye yonent bi alayhi salaatu xamoon na ne noonu lay deme mu war a jàmmaarloog ñooñu nag Qurayshun wal ara wal arab Quraysh ak arab yi moo lool mooy mooy première ñi mu njëkk a dajeel mais mooy monde bi yépp ndax Qaysar Kisra laa yaqbaluuna daali waa Qaysar ak waa Kisra duñu ko nangu anoo ah lool du ci dal yonent bi alayhi salaatu wassalaam commencé di woote ila tarki ibadatil awthan ci ñu génn ci loolu li tarki ñu bàyyi jaamu yooyu ila ibadatillah ngir ñu jaamu ji buur yàlla moom doom lu ne nag la ko lu ne ko ci dal loo loo xalaat lu ne rek dal na ko da koo muñ Allah xoolal rek li mu wax am na kuñ ko doon fàttalen fan yii mu ne moom de trente jours yoo xam ne la passé moom ak Bilal trente jours moom ak Bilal alay euh, radiyallahu anhu li ñuy lekk li ñu li ñu doon lekk durant trente jours yooyu nit bu ko jëlee def ko ci poqataanam kenn du ko gis ci trente jours loolu lañ doon lekk moo Seydina Bilal alay euh, radiyallahu anhu ñun moom ku ñu xañ ndékki ñu bàyyi lépp ajjuma ji bu añ bi kiiwee ñu bàyyi ajjuma ji ndax dañuy añ waaw ah déggoon naa sax hadis bu ne bu ñam bi bu lekk gi taajoo euh, gee jot newal ci lekk gi mooy ñun noonu lañ ko gisi mooy pour wax ne jarañu bon loolu mooy loo mën a rattraper mais àjjuma quand même koy julliwaat mooy daal moindre chose bu taxaw rek ñu bàyyi suñu diine ndax loolu même sàkku xam-xam sax bi ëpp solo ndax boo amul xam-xam doo mën a jëfe sa diine benn benn benn grain de sable bu jaaree ci machine bi rek ñu daal di arrêté lépp tey j'ai j'ai des invités manumaa dem daayira du ma jàngi duma dem daara ja du ma jàngi wala sama sama nelaw yu doyul du ma jàngi yàllallaa heureusement ba ñun mbir yi njëkkewul ci ñun te bi ñu fi newee am na ñoo xam ne buur yàlla tàggat na leen ñu mën koo téye sinon bu doon ñun subhaanallah mooy càggante gi ëpp na doole gaay gaay yu bari yonent bi alayhi salaatu xam ne nag affaire bi kon ah fii dina metti lool lépp mu daj ko suñu boroom subhaanahu di wàcce ci moom alxuraan joo xam ne di ko fàttali yonent yi mu saatu salaam yi fi ne woon ne ñoom doon nañ leen def lu mel nii ndax nit bu newee ci mettit doo ñëw naan ko bon ah waa lii de moom metti na xaw ma noo ciy génne dina metti de déedéet dangay ngay fexe dalal xelam naan ko diw daloon na ko mais de affaire bi teel naa jàll na buur yàlla def na ci xéewal yu mel noonu ngay wax waaye loolu wax yi koy wax bu xawee moo tax malade euh, ku feebar du n'importe qui way dem di ko seeti am na ñoo xam ne rien que ñu dem ci hôpital wala ci kër gi seeti malaat waa ji yazidunahu maradan ala marad dañ koy yokk feebar ci kaw feebar loolu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom doon wàcc aaya ay saar yoo xam ne yu mel ni suuratu yunus yi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom nag eh, ci biir saar bi muy fin nii mu wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu affirmer xam ne kuy taxawal diine foofu ngay commencer muy at tawxiid loolu ngay tàmbale loolu ngay tàmbale ndax boo ko fi bàyyee commencer leneen amoo fondation te kër gu amul fondation soxlawul ouragan ngir mu daanu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah waa Makka ñi ngay woode ñu weddi la ñii moom moo di dute ndax ñoom ñëpp yemuñu woon ñenn ñi ñoom dañ ne woon kii manu la nekk limuy muy woote à jamais ñeneen ñi nag mooy boo ñun niñ ko xame woon de wax dëgg yàlla dëgg rek lañ ko mas a xame sauf que lii bu ñu woo mënuñ ci nekk mais nag du daal dugg nañu mënuñu ko dëggal mais it mënuñu ne ko waxul li muy wax demewul noonu de te nag li ëpp ci ñoom noonu noonu lañ meloon moo tax mu ne gis nga ñi suñu boroom ne ko ñii fa innahum la yukadibuna gis nga yéeféer yii nii Quraysh du yow la ñuy weddi de en tant que sa personne nii yow alayhi salaatu wassalaam ak liñ la xamee du yow la ñuy weddi walakin mais li am ba des mooy gis nga gaay bi ayaatillaahi yajhadun ñoom yàlla ji ngay woote loolu mooy seen problème bi nga ne benn kese la war a doon mais xam nañ ne yow loo wax dëgg la loo wax dëgg la ñoom xam nañu xam nañu ko avant xam nañu ko bi nga léegi nii léegi nag suñu boroom ne ko waxal ak ñoom mu ne ko qul yaa ayyuhan naas in kuntum fi shakkin min diini fala a'budu alladhina ta'budun min dunillah walakin a'budu allaha alladhi yatawaffaakum wa umirtu an akuna min al mu'minin mu ne ko wax leen ne yéen nit ñi bu dee ne da a nekk ci sikki sàkk ci sama diine jii ma fi indi muy lislaam bu dee ne da a nekk di sikki ci sama diine batax ba tax ñenn ñi ne muhammadun saaxir alayhi salaatu wassalaam ñeneen ñi ne muhammadun majnun alayhi salaatu wassalaam ñeneen ñi ne bal huwa kaahin ñii ne magicien la ñii ne gisaanekat la ñii ne njabarkat la suñu boroom ne nag wax leen ne bu dee ne da ngeen a am sikki sàkk ci sama diine ji fala a'budu alladhina ta'buduna min la léegi il faut seen raisonnement yi ngeen daal di koy arrêté ci benn affaire ngeen noppal seen bopp mooy ne man du ma leen masa fekk ci li ngeen ne qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun mooy loolu nee leen du masa manu mooy mbir yi manul di wëlbatiku du seppeeku ba ma topp yéen yenn di jaamu ma ne mu ne kon wax leen loolu mu leer bu ko defee bépp plan bu ñuy teg ngir convaincre lañu ñu ñu bàyyi ko ndax yàgg nañoo teg ay plan ne bon peut-être peut da di gone rek yenn paay ñu dem ne mooy comme léegi rek bés boo fi yàlla. defee nga nekk nga am tuuti ci xam-xam wala ngay woote loo xam ne ci diine la say waajur di dund te arrangé wul mag ñi ak gaa yi say waajur la ñuy jaar ngir daal di lay mën a amaduwe foofu ak jaar ci fibre sentimentale yi ñu ñëw ne bàyyi xam eh, Abu Talib ne ñun daal sa waa ji dañoo bëggoon sa doomu mbokk bi alayhi salaatu wasalaam dañu ko bëggoon a def utal ay proposition daal yoo xam ne amaana dinañ dëppoo ci kàddu in kaana yuridu mulkan bu dee ne dafa bëgg nekk euh, euh, euh, buur malaknaahu alayna dinañ def mu nekk le bu ñu bëggee ñu naan Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam le dara bi ñun bëgg nañu bu dee alal la bëgg ñun ñépp nangu nañu ku nekk jël li nga am ñu dajale lépp ba ëpp la ñépp ñu jox nga dégg ñenn ñi gën a ñàkkum xel ñu naan bu dee soxna su rafet la bëgg ñu tànnal ko ci arab yi ki ci dàq ñu may ko dalika mablaghuhum min al waaye loolu mooy seen dayo fi ñu yem ci di ci ci xam-xam nday sànn mooy ci bàyyi ci kaawu xam ñoom ci kaaw yi la ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag yu mel noonu la leen doon indi yàlla ne wax leen ngir ñu yooyu ñu bañ cee sonnati laa abudu alladina ta'buduna min dunillah man duma jaamu yi ngeen di jaamu wëlif ta yàlla walakin abudullah alladhi yatawaffaakum li am ba des man buur yàlla mi nga xam ne moom laay jaamu mooy ki nga xam ne moo leen di rey mi leen di faat ëllëg li ngeen di weddi mu mu fay leen ci man moom moomu laay jaam comme que ay gaayle la yoo xam ne dee mooy ku gëmul yàlla ku ne ñemewul dee loolu moom ndax ku gëmul ne dund am na après nga jàpp ne lépp fii la ku la ne kaay dee doo dem jamais moo tax di nga fekk li alxuraan di ne ne di nga fekk ñi gën xër ci ci ci dund ji mooy ñi nga xam ne mooy yahuud ñi nga xam ne gëmuñu ay ay ay polythéistes lañ ndax kat seen lépp fii la moo tax suñu boroom ne man ko mu ne ko waxal ne kooku di leen rey ëllëg fay leen ci li ngeen di jëf ci weddi yi ngeen may weddi kooku laay jaam wa umirtu an akuna minal mu'minin mu ne te digal ma bokk ci ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne mooy ñi gëm moom mooy seen ilimaan alayhi salaatu wassalaam moo tax lii euh, euh, manqaba la mbir la moo xamante ne ni pour képp koo xam ne ku gëm yàlla nga yonent bi alayhi salaatu nekk sa imaam ne moom dañ maa digal ma bokk ci ñi nga xam ne mooy way ngëm yàlla yi te mooy seen ilimaan moom alayhi salaatu wassalaam suñu borom ne ko wa ak wa an aqim wajhaka lid-diini haniifan wala takuunanna minal mushrikiin mu ne wax leen ne bokk na ci liñ ma digal ba léegi mooy ma taxaw coowooral sama lépp li diini nekk ci lislaam lu man di metti metti ma nekk ndax kat mbir yi bu doon ne bu xumbee rek ñu ne ci bu xumbul ñu ba kon loolu du agsi fenn am na ñoo xam ne mooy li mu waxoon moom alayhi salaatu wasalaam ne l'islam bi dafa commencé euh, euh, ci tumuranke ba ko tuub doo ko ñemee wax bu ñuy julli di làqatu loolu ñun foog naa ah, lu mu metti metti ci ñun àgguñu foofu mooy dinañ am foo xam ne ñu naan fii mooy mosquée Ousmane loolu Makka xa loolu fukki xel xalaatu ko woon. ndax buñ naan jàkkaay Kaaba gi Kaaba gi nekkul woon ne euh, dem leen julli la woon de ña ko essayé woon yépp toj nañ seen nopp ña ko essayé woon ñépp. Aba Abu Jahl wa hizbahu azzabahu azzabuhum mbugal nañ leen. li mbugal yi gën a tar mooy noon lañ newe woon mu ne kon man wa umirtu ma wa an aqim wajhaka lid diini hanifan diine jii nga xam ne dangay ngay coowooral wëlli lépp loo xamante ne lu dul lislaam la nga ne boo ci newee nag suñu boroom dina wax ci biir ne ah ku ci ne nag daa am loo xam ne moo la ciy fekk mbir mi nag duñ ci mën a yàgg ndax waxtu wi mooy daa jege waaye insha allah dinañ maximiser li ñu man mu ne ko wala takunanna minal mushrikiin tabul bokk ci ñi nga xam ne dañ may booleeg bokkaale fii yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ngay gis suñu borom moom lay moom lay moom lay adressé wa mais xam nañ ne ñun la ci jublu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yonent yi aleyhimu salaatu wasalaam xel xalaatul ñoom ñuy bokkaale yàlla mais buur yàlla bu leen di wax loolu mooy yéen nit ñi yéen ñi leen topp yéen a tax may wax xam ngeen ne bi mu naan naka noon la euh, wax yu woon ñi nga xam ne ñoo la jiitu woon wax yu la ko wax la ko wax ko ñu ko jiitu woon la in ashrakta la batan na yahbatanna amaluka wala takunanna minal xaasirin ne man wax yu woon na wax yu naa la ni ma la wax yow laa ko wax yu woon révélé woon ñi la fi jiitu woon ci ay yonent alayhimu salaatu wassalaam ne leen la in ashrak ku ci nekk ma ne ko boo bokkaalee la na amalu sa jëf day mab wala takunanna minal xaasirin te di nga bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñi perte mais xam nga ne ñooñu yonent yi alayhi salaam taxul ñuy wax bokkaale kay fi ñu koy tiit mooy ci ñi ci gannaaw mais pas ñoom ñi nga xam ne wéetal yàlla ñooy ñi ko jëmmal kon mu ne wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh ba léegi ci loolu mu ne wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadur mu ne yonent bi alayhi mais ñun la yow jullit bi bul woo bul bul jaamu min dunillahi di jaamu wëllif bàyyi fi yàlla di jaamu keneen ndax at euh, lii tad'u mooy jaamu al ibada koo xam ne maa laa yanfa'uka du la jariñ mooy boo koy jaamu du la jariñ te boo ko bawee wala yadurruka du la ndax gaa yu bari xam nga loolu am na nit ñoo xam ne dañ lay gëmloo ne fii mu ne boo leen bawee toro te ciy caaxaan lañ ne loolu moom amul nit nag boo xamul amoo xam-xam mooy c'est vrai que mën na laa tiital eh, sa waay mbir yu wóorul kat ñu lay xoqatal mais parce que sa xam-xam dafa des mais boo amee xam-xam bu leer mais ragaloo gaay mooy ku nekk ku la mais ndax dara lañ la mënalu ndax lii ngay xam ndax lii ay point tawhid la yoo xam ne boo nit ki bu ko xasee xam jàpp ko gëm ko noonu jeex na fu mu dem dund fa bu ñu ko yóbbu woon mongoleeg kajoor ci yem fu ne moom day évoluer di dem mooy di jaam ñu lay gëmloo gaa yi nan ngay jaamoo loo xam ne moom du la jariñ boo ko jaamu du la jariñ ñenn ñi nag buur yàlla da leen di jay mooy da leen di seetaan bàyyi leen ñuy dem ci buxaaba yeeg ñooñu luñ leen wax daanaka gis ko lu leen buxaaba yi wax ñu gis ko ñu naan suñu maaman bi dem moom xam nga ñu naan tànk wolof moom biñ ci gën a soxla mooy koo xam ne déggul wolof ndax fekk mu ngi wax ku làkk comme ñun pour ñun daal dese naa ay woyo bokk na sax ci critères yi lay wax moom nag même déggul wolof lool qualité bu rëy la ngir nga mën a dribbler euh, euh, wolof yi ci wàllu googu mooy ñu lay gëm looloo xam ne boo leen toppee. du ñu la jariñ dara ndax loolu c'est temporaire te li ñu lay def mooy dañ lay gën a suux dañ lay gën a suuxal boo leen toppee duñ la jariñ waaye baleen nga seet dara lañ la mënal moo tax ndax jullit tamit dafa war a xam loolu mooy dafa war a bañ a nekk fu mu nekk di tiit jullit mooy ki nga xam ne moo waroon a ëpp sécurité ci kaw suuf fa ayul fariqayni ahqqu am amni mais ñi nga xam ne dañuy kàcc ay ay caaxaankat lañ wala gëmuñ yàlla ñooñu ak ñi gëm yàlla ban parti ñoo ban kuréel moo gin a yeey mu nekk ci sécurité ah mooy da xam benn affaire gis nga bés boo fi gëmee yàlla di jaam nekk ci sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa ne ci li nga man tooñoo kenn kenn maralu la dara loolu mooy gàllaaj bi gën a rëy mooy doxal sunna nekk ci li yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon loolu rek la kenn mënalu la dara tous lañ la dul mënal dinañ la xoqatal nag di la gëm gis nga diw mas nga koo dégg waaw fii nga jaar fa la jaar yooyu yépp ay kii la rek dañ lay tiital ndax suñu borom boo gëmee da ngay xam ne ñi mais lan laa leen def ñoom xanaa xamul ne ab nitu yàlla sax manula manula lor koo xam ne defu ko koo xam ne tooñoo ko defoo dara mu lor loolu man da nekk waxatuma laa koo xam ne caaxaankat la lu mu foor foor foor manula koo xam ne deful dara ab innocent léegi yow nga nekk ci dëgg ba pare di tiit ñoo xamante ne ni newuñ ci lenn suñu borom ne kon wala ne gaa yi gis nga ñii wala tad'u min dunillahi bul bul jaamu ñoo xam ne laa yanfa'uka wala yadur ñoo xam ne duñ la jariñ boo leen toppee boo leen bawee duñu la lool waaye ne waa Quraysh temps yooyu ay ay matt lañ yoroon am na ñu ko am ba léegi mais am na ñoo xam ne place loolu léegi ay système lañ ko tuddee moom mooy ñu teg ko place loolu mooy na ko ñële fonke woon jàppe woon ko noon mu leen di teree jaamu yàlla am na ñoo xam ne système yi fi xew léegi loolu lañ ko jàppe mu remplacer la ñële amoon lañu tegoon matt di ko raaye ko diw ñun léegi ab système lañ ko def ñenn ñi mu jaral ñu lépp suñu borom ne yooyu yépp nag bu ci ne ndax boo ci newee du la jariñ te boo ko bawee du la lor ba ko nga seet moo tax mu ne gis nga nit ñi walaw anna ahlal kitaabi la wax wala amanu ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samawati wal ard mu ne gis nga gox yi loolu tey mooy réew yépp réew yi gis nga bu ñu gëmoon gëm yàlla wattaqaw ñu ragal yàlla suñu borom nee la la fatax fatahna alayhim barakaati minas sama man maa leen di ubbee ay barke yoo xam ne xéewal yoo xam ne ci asamaan ak suuf lay jóge waaye kan moo dëggal wax jooju ndax kat ne dëggal naa ko ci làmmiñ yomb na mais doxalal ñu gis sa ngoontu ba sa sa xëy ba sa ngoontu lan nga ci doxal luy dëggal loolu moo tax luñ la lu la lislaam ne dafa xaraam baal bàyyil bàyyil rek ndax laata ngay bàyyi moom Iblis ay njëkk a la gis nga nag ko fu dof dof gis nga business bii nga ne ci nga ame sa lépp sa lépp sa teraanga ci nga yóbboo sa sa say waajur Makka sa yéete ci nga ko ci la tegu gis nga boo fi xoolee booy bii juddu démb naan la affaire bi dafa xaraam nga bakku wallaahi di nga ko rëccu nga commencé naan ah wax na dëgg de mais bu ma ko bawee mooy magasin yi tëj ndax loolu lay tekki njaay moo xam ne baaxul kay buñ la ko teree da koy ba magasin yi tëj léegi affaire yi nan lay duggee mooy lool mooy yooyu ngay njëkk xalaat. suñu borom nag ne la bu ngeen gëmoon te ragal yàlla ma ubbil leen loo xam ne barke yoo xam ne xéewal gi doo xam sax fan lay jóge yow daal dangay ngay da nga naan mais mais ñi ko def ñi ko gëm te def ko ñeewuñu kenn ñeewuñu kenn kenn lañ ñeewul te ñu ngi doxal seen diine comme ni en tout cas ñu ngi jéem seen kem kàttan te yàqalu leen dara ndax loolu lañu ñu gëm loolu mooy tawxiid boo ko amee foo dem man fa ne mu ne ko kon bul gëm bu leen jaamu ay ñoo xam ne du ñu la jaam du ñu jëriñ dara boo leen toppee te bala koo xam nag nga bàyyi ba ci kanam oh. ba ci kanam nga xool mooy du la jëme foo xamante ne mooy tout le temps ci alkande ngay mujje ndax lu lewul buur yàlla da mooy nit ki mën naa def lu ko neex mais buur yàlla du ko nangu ndax buur yàlla tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiba dafa teey te du nangu lu dul lu teey nga ne fi di julleek yóbbu nit ñi màkkaat def lu ne foog ne yaa ci ne buur yàlla nanguwu ci dara ndax alal ji moo lewul te ñun léegi daanaka lu lew daa doonuñ ko bàyyeeti xel te bari na ñaan yu ñuy ñaan mu kale demul fen weesuwul bâche bi boo moywul lekk gu daganul rek ko waral moom kese la ndax yonent bi alayhi salaatu wasallam loolu ne ku mel noonu naka la yàlla nangoo koo xam ne li muy dundee dafa xaraam naka la buur yàlla di nangoo ay ñaan kooku nga ne fi naan man daal lu ma ñaan duma ko gis mais c'est normal doo ko gis même boo ko gisee rek jay la mais du yàgg kon mu ne ko kon bul jaamu maa la yanfa'uka wala yaduru mu ne fa in fa'alta gis nga yow nit ki boo defee lool fa innaka min adh-dhalimin mooy jël nga li nga xam ne fi mu waroon a tegu buur yàlla mi nga xam ne moom lañ waroon a jaamu nga teg fa keneen ndax tooñ mooy loolu tooñ mooy nga jël loo xam ne fi mu fi mu war a ne nga nga def fa leneen wala te woo ko fa moo tax mu doon wax wa maa qadarullah haqqa qadri buur yàlla ne gis nga nit ñi wax dëgg yàlla nattuñu yàlla teguñu yàlla fi nga xam ne dëgg-dëgg foofu lañ ko war a teg foofu noonu lañ ko war a natte niñ ko war a prendre en considération ci seeni dung defuñu mu ne ko nag kon gis nga kuy woote ci yii ku nekk ci mooy boo ci nee ndax nekk ci ngëm kese di ko jëfe lool rek façon wooteel moo tax waa ji dem jàkka di nit dem jàkkaam googu bu mu ko même mën na ci attirer ñoo xam ne moom bàyyiwu ci woon xel bàyyiwu ci woon xel suñu boroom nag ne yonent bi alayhi salaatu wasallam ak ba addina biy tukki ku nekk nag ci ngëm ku nekk ci yoon wu jaa wu baax foo jaar nag dina am lu la ciy fekk ndax lool sunanullahi fil ard loolu mooy li yàlla tëral luwaa yooyu la def ci kaw suuf mooy nattu ndax nee na looloo tax mu bind dañoo bind bind deew dund li yabluwakum ayyukum ahsanu amala kan moo gën a rafet jëf kon c'est normal mu ne kon wa in yamsaska allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi xayrin fala radda li yusiibu bihi man yashaa'u min ibaadihi wa huwa al-ghafuuru rahiim mu ne ko wa in yamsaska Allahu bi dur yëgal na nag lii ngay woo waa yow jullit bi it li nga nekke mooy ngëm yàlla gi nga nekk nekk jullit xam nga am na ñoo xam ne mooy di nga nekk jamono yoo xam ne nit ñi xam ne jullit nga kese am na ñoo xam ne ñeme wuñu ko dinañu fexe seen tur yi moom bu dee turu jullit la moom bon ban surnom lañ ma doon jox sax bon Muhammad moom dangay ngay waaru de jamono jii noo tudd moomoo wala nga joxe surnom boo xam ne moom lañ lay en tout cas nga wax ko noo xam ne daal kenn du yëg ne yow kii daal moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko tuddee xam nga loolu fitna bu rëy la nga tudd Ibrahim sax bon mais ah doo ko ndax dañ naan yii saa son arab naa ne Abraham parce que saa moom ma ne Abraham moom wala ay genre ibu yooyu tubaab bi xamul luy ibu mooy gis nga fitna yooyu nit ci ne mais loolu mooy ki nga xam ne bon kooku ngëm yàlla am des na tuuti mais mu ne ki nga xam ne nag dañ cee ne ki ci ne te yàlla kese tax mu ne ko lool nag day am lu la ciy fekk bie boobu moo tax kuy kuy kuy woote ci diine moom njëkka la saraxe sab der sab der moom danga koy saraxe ay moo doo nekk koo xam ne luñ la wax nga mer buñ la jëwee nga mer boo déggee ñu jëw la feet nga mer buñ la jànnee nga mer topp leen fële yéen nii rek ngeen di def nga mer ne man maa ko def bàyyi leen rek déedéet yonent bi sallallahu alayhi wasallam jànni ñaata yoon lañ ko jànni ñaata yoon lañ ko jànni mais mu xam ne ñii ñoo xamul tout le temps mu naan suñu borom man la du ñoom amaana man ni ma ni may jottalee moo des te wallaahi ñun ñëpp xam nañ ne li muy jottalee desu moom alayhi salaatu wassalaam gaa yee doyoon waar rek léegi ñun nan la ñuy nekk ñoo xam ne amuñu perfectionnement ci dara ba pare ku ñu wax dara ñu mer ku ñu wax dara rek ñu daal di koy jàpp ba lu baax luñ doon def ñu arrêté ko yonent yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu boroom ne ko nag mbir yi demee noonu jullit bi it nañ ko xam ñun ñépp que ne affaire bi yombul affaire bi yombul mu ne ko wa in yamsaska allahu bi durrin fala kashifa lahu illa ne ko nag yëgal ne ba léegi lii ci point tawhid la yoo xam ne yu ama am solo gis nga bu la buur yàlla laalale bi durrin ci lor fala kaashifa lahu kenn mënu koo wuññi illaa kudul moom bu la tegee nag ndax ab durru yi nga xam ne dalay dal moo xam feebar bu la dal ak ñàkk bu la dal lompoñ wala am yoo xam ne daa dal dal sa yaram ay mettit ay lor suñu borom ne lool bu la dalee kenn manu koo dindi kenn mënu koo wuññi ku dul moom mi la ko tegoon. wa in yuridka bi xayrin bu la nammalee yiw nag falaa radda li fadli amul kenn ku mën dox digganteeg ngëneel googu suñu borom bëgg laa defal ba du agsi ci mu ne yusibu bihi man yasha'u min ibadi que ça soit surtout. muy lor gi ak xéewal gi loolu lépp buur yàllaa koy teg ku ko soob ci ay jàmm wa huwa al-ghafurur te moom mooy ki nga xam ne mooy ku bari yër ki nga xam ne yërëmaakoon bi ar-rahim jéggalaakoon bi al-ghafur yërëmaakoon bu mag lii la yonent bi alayhi salaatu doon jàngal Seydina Abdullah ibn Abbas aaya bii nii moom la ko waxee ci en d'autres termes loo xam ne ñun nii ku ko fi waxoon sa doom gaay euh, ku la romboon nga koy wax doomam mu porter la plainte bàyyi la sama doom di ngay tiital di dugal ci bopp bi yawmal xiyaam toroxul fenn nga koy dugale àjjanaa ki safara nii ci boppam bi moo tax dangay ngay am 40 ans gaay jàpp ne jeune nga léeg-léeg sax nga gis ay jeunes de soixante-dix ans man moom it mu jàppe ko noonu yonent bi alayhi salaatu salaam abd Abdullah ibn Abbas lu lii la ko doon jàngal radiyallahu anhuma mu nekk gone gu ab tuut tànk mu koy jàngal naan ko yaa ghulaam inni u'allimuka kalimaat naan ko yow ngone si dama lay jàngal ay baat yoo xam ne ay baat yu yu simple nga xam ne xeebul woon kenn ñun bu doon ñun ñaan mooy bu yi amee ana xale yi ñu ngay foofale doonu loon demee noonu de yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu doon jàngale xale yi duñ nekk di bal fële ñii di daw di dàq ñu am nañ leen bàyyi bu ko defee sax ñu mën a féex déedéet ñoom ñoom ñépp concerné wu ci mbir yi lii rek day wane ne yéeme na ah boole wuñ leen sax ci mbir yi te ci lañu bokk ndax ñooy yor mbir yi ëllëg buñ leen ci yarul kan moo koy yori ëllëg kan doo bàyyi ba mu am 18 ans ko ñëwal am na lu fa ne ba pare am na lu mu jëlee école lu fi ne ba pare ba mu nekkee ba mu commencé dem crèche ba léegi ba nekk liise ñu def ci moom yu bari nga bëgg koo dindi ci benn jour manu la ne moo tax booy dem ci yooyu dañ leen di indi même bu ñuy perturber indi leen ñu perturber moo gën bu yàggee dootuñ perturber te dinañ xam ne règle yi fi am ci lañuy ñuy jànge que ne kat bu ñëwee ci groupe am lu ñoo xam ne dañ koy waxtaane dañ naan tekk di déglu au moins ñu commencé di xam àddina mais ñu jàpp ne daw rek balançoire kese mooy mbir yi loolu lool lañuy la ñuy yare gone boo paree nag nga ne nga ñemee yàllaa wax ne ëllëg booy maye sa doom ji jigéen naan maa ko yor ci euh, euh, diine yàlla ak sunnaay muhammad sallallahu alayhi wa sallam demewul noonu demewul noonu ma soo ko ci yàlla danga doon yafal kese yonent bi alayhi salaatu wasallam ne seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma bokk na ci lim ko doon wax ndax heure baa ngi jege si fi fi concerne lii mu ne ko waalam anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk jaffati al aqlaam rufi'ati al aqlaam wa jaffati as-suhuf kàddu yu rafet ta neex a dégg te doo ko dégge ku dul ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam julli leen ci moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ah i'lam xamal mooy am na yu mu ko njëkk a wax mais temps tax mënuñu dugg ci yooyu mu ne ko xamal ne lawit tamaatil umma gis nga communauté bi yépp mais gis naa large communauté jullit kese de mooy ñi ko wuyul mais ummatu daawa ñi mu woo ñépp la mooy àddina bi ñépp gis nga ñu dajaloo woon ñoom ñépp ala an yanfa'uka ñu ne ngir ñu jariñ la ak loolu num gën tuuti ci njariñ yonent bi ne ko ngone si xamal ne yaa xulaam xoola ni koy woow yaa xulaam ngir euh, cofeel gi dox diggante ak tamit mu miin gi ko miin alayhi salaatu wassalaam mu ne ko ñoom ñépp buñ dajawoo loon boole woon ngir dimbali la ci mbir duñ la mën a jariñ lu dul mbir moo xam ne buur yàlla da koo bindoon pour yow dafa dogaloon fekkoon mu dogal ne lii lay dem mu ne ko beneen côté bi wala wi tamaaw bu ñu dajaloo woon ñoom ñépp dajeek seeni kaakaki kaakaakak li ñu am lépp ala ay yaduru ko bëggu laa lor bi say in loolu ci mbir mu man di doon lam yadurru ko mënuñu la lor jamais lu dul ne bi mbir moo xam ne buur yàlla dafa bindoon ne dina la dal mais loolu boo ko xamee mooy doo tiit ku mel noonu boo ko xamee loolu doo am ay li ci kanam doo ci tiit jamais ndax de toute façon loolu mooy gëm dogal loolu lay wax ni allahumma laa aliment limaa a'tayt loolu tamit ñaan googu mu doon jàngal. sallallahu alayhi wa kenn manu la xañe nit tax nit koo xam ne buur yàllaay joxe nit ki fexe mbir mi du àgg ci ku mu koy jox man de ne moo tax wërsëgu jàmbur mënoo ci dara ay soxor moo tax soxor moom vraiment bokk na ci ñi ki gën ñàkk xel ci yàlla bind xanaa mooy di iñaane nit ki loo xamante ne yow dépendrewul ci yow te kat ku kuy iñaane nit ku ne buur yàlla dafa def ne li nga koy iñaan li li tax ngay ci affaire bi day gën a yokk ci moom sa xel bi sa xol bi gën a bitaa gaz ngay mer te du ko wàññi dara ndax xal la ndax alxasadu moom mais xal la goo xam ne ci xolu nit ki lay nekk yonent bi alayhi salaatu salaam gëmuloo ko ndox fexe dugal loolu ci ci ci xolam mu jàpp loolu ne ko gaa yi dara lañ la dul lor lu dul lu yàlla bindoon ne dina la dal. moo tax kon panique beeg psychose beeg peur bi oh bon man léegi déegi moom ni ma ko gisee ci télé yi nii. man daal bu ma duggee métro daal sama xet sama fit wi day tëf tëfi daa jar tëf tëfi jaru ko gëman lii rek nga foog ne yow bu yàlla bindee ne ci lool ngay génne àdduna mat ngaa làqatoo làqatu ba du la dal bu ko bindulit looy daw looy daw mais dundal nekkal ci li la yow kay l'essentiel mooy bu la yàllay jël fekk la ci lu ko neex loolu kay jara ñaan waaw moom la saxaaba ba doon wax radiyallahu anhu fa laysa ubaali hiina uqtalu musliman ala ayi janbin kaana fillaahi masra'i man moom l'essentiel daal fa laysa ubaali man faalew ma buñ may rey fekk ma nekk jullit nu may deewee naka lay demee loolu garaawul bu may faatu daal l'essentiel na fekk daal ma nekk jullit lool daal moo ci am sol kon mu ne ko kon moom la yonent bi alayhi salaatu wasallam doon jàngal Seydina Abdullah ibn Abbas aaya yi moom la ko doon jàngale ci noonu nga xam ne kooku mu ko doon jàngal ñun bu loolu mooy mooy defar àddina ndax nit boo mënoo mënoo samp dara bu dee ne ci inquiétude nga nekk guddeeg bëccëg lool man la ne ndax doo samp dara loo nekk lu ne nga naan gars dinañ ma yàqal ak non mënaluñ la dara yow kay newal newal ci liñ la sant rek nga xool dara lañ la mënalul kon mu ne qul ya ayyuhan nas mu ne yeneen time alay sarsam ba léegi wax leen ñoom nit ñi ne leen qad ja'akumul haqqu min rabbikum jaakum dëgg-dëgg dikkal ne leen alxaqu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy alxaqu mooy mooy dëgg min rabbikum bàyyeekoo fa seen borom wax leen ne xat jaakum dikkal ne leen alxaqu alquran ba léegi min rabbikum manoo leen a tàqali benn lañ bàyyeekoo fa seen borom léegi nag fa man ihtada fa innama yahtadi li nafsi mbir yi nag leer na mooy bu xasee leer jeex na mooy mbir euh, l'islam nag soxlawul tout le temps ñu lay répéter la même chose boo xamee ne mbir baaxu xam nga am na ñoo xam ne euh, par exemple ci ci kiiwu kiiwu euh, horaire julli yi horaire julli yi problème la ah xam nga problème la waa ji dama ko wan ne ko bon explique affaire yi ba mu ba mu convaincre ko xam ne bon lii wax na dëgg mu régler kii def ko ci régler ko regle bu baax ma demaat ay jamono ma gisaat ko gis mu changé affaire ndax mooy mooy gée bi boo julli gée ay côté presque minuit la léegi minuit deux mooy gée mais waa ji ma koy waxaat ma gisee gis ma ne ko mais yow sa affaire bi baaxu mais muy muy muy wuyu comme si mu ngi door a dégg mbir mi te maa ko rek leeloon bi mu koy mais mooy mbir yi tamit soxlawuñ tout le ñu lay wax la même chose qad jaakumul haqqu min rabbikum bu sunna leeree kay jeex na xam nga dëgg jeex na mooy dañuy xam ne lii la mais ñuy tay taylu di fàtte fàttelu waaw léegi ah, mu ne kon fa man ihtada képp koo xam ne dafa gindeeku te booy gindeeku mooy ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngay jaar fa innama yahtadi li nafsi kooku boppam la gindeekul waman dalla ku sànku nag fa innama yadillu alayha ci sa kaw lay këppu de moo tax nañu ànd dem ci yàlla neex na mais bu la kenn toppul baleet mais baleet luñ lay est-ce que yow di nga ñàkk ful la ba naan boo ànd bi nag manuma leen a bàyyi loolu mooy problème bi mais léegi bu ëllëgee nu ngeen def ni ngeen di mujj wa qaala qarinuhu rabbana ma at xaytu ñuy xuloo kii naan moo ma sànq kii naan du ma kii ne du man loolu rek dafay am moo tax ku ku gindeeku sa bopp nga gindeeku ku sànku it fa innama yadillu alayha ci sa kaw lay këppu de moo tax nañ leen dem ci yàlla yu neex mais ku boo amul candidat bu ànd ak yow baleen nga dem ndax yoon wi moom daa wéet wéet da cee masa bopp toog wéet mu leer na ne wéet nga yow kese mais ku ànd ak sa boroom sax wéetoo mais nga gëmee ko noonu mu ne ko waman dalla kon fa innama yadullu alayha wa ma ana alaykum bi hafiz man nag sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam comme li suñu boroom wax innama alaykal balaa yow gis nga waa Màkka ñii ak nit ñi doo yow jottali lañ la laaj loolu lañ la sant loolu laa la teg man sa borom jottalil rek baleen baleen ah nañu yow daal na leer bul na tamit man daal ñi may jàngal walla ñi may ñoo ñii man de dootuma leen waxati dara ndax gars yi dañ leen di wax duñ la faali non moo tax ma noon sawaa'un alayhim anzartahum am lam tundiru loolu moo yem ci ñoom mais pas ci yow yow wooteel rek garaawul ñoom buñ la dégluwul fexeel ak yeneeni moyens nga def rek te yàlla tax ndax yàlla ngay gis gisoo nit ñi boo toogee di jàngale am ay cinquante personnes yu fi doon ne léegi benn rek ne fi continuer bu fi kenn newul def ko nga def ko ci net bi mu jeex amul ndax nit ñi boo leen di xaar doo avancer de nit yi léegi ñun moom suñu classe gi ay bërët lañ yor buñ nee xaañu tëb mais dara duñ àgg fen ñooñu nag boo bëggee ànd ak ñoom mooy sa sa sa sa sa dox du sori yow daal fexeel nekk ci li nga nekk ku la ci fekk noonu la ku la ci nekk fekkul nga xam ne noonu la tamit kon mu ne ko wama ana aleykum bi wakil man nag du maay leen di surveiller di leen puus di leen jeñ nekk koo xam ne man maa yor seeni mbir ngir di leen puuse ngeen gëm lool man ko mu ne ko wattabi yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak yow jullit bi yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam toppal li ma wax yu ci yow wasbir te muñ ndax yii ñu lay teg metti na mais muñal hatta yahkum Allah ba buur yàlla daal di indi àtteem ba mu àtte seen diggante wa huwa buur yàlla xayrul haakimiin mooy ki dàq ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah jeexal lii nii moom na def keroog Uhud Badr ghazwatu Badr bokk wasbir muñal hatta yahkuma Allahu bay buur yàlla daal di àtte sa digganteeg ñoom wa huwa xayrul haakimiin yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog Uhud bi ñu rayee kàccoor yu bari yéefaru Makka yi Makka ak li ñu doon bari yépp yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di li doon néew néew ci noom ñu daal di gañe mbooloo mu rëy moom ñu pare yonent bi alayhi salaatu salaam fi ñu dajale woon yéeféer yi ci fiñ leen doon suul mu taxaw di wax saxaaba yi radiyallahu anhum daal di koy dégg muy wax Seydina Anas radiyallahu anhu nee na ci benn riwaay ci guddi la woon ñu daal di dégg yonent bi alayhi salaatu salaam di wax naan yaa ahlal qalil naan leen yéen waa teen bi yéen waa mbalka bi sa ashirati nabiyyi kuntum bi nabiyyikum naan yéen a yées àndandoo yonent boo ngeen àndandoo nag yéen seen yonent yéen yéen ñii tëdd fii tey lan lañu def mooy mu ne kaddabtumuni wa saddaqani naas lii ngeen fi jëf yéen ñii tëdd ñoom Abu Lahab ñoom Abu Jahlin bokk mu ne kazzabtumuni weddi ngeen ma wa saddaqani naas nit ñi dëggal wa axrajtumuni ngeen exilé ma génn ma sama dëkk bi nga xam ne moom laa gënoon a sopp muy makkatal mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman wa awaani naas nit ñi daal di may fat te naas yooyu muy wax yëpp mooy lansaar yi radiyallahu anhum moo tax kenn du ñoom tamit humul ansaar ñooñ ñooy ñi nga xam ne ñoo jàppale diina ji jamono ji mu ko soxlaa te masuñoo toog di laaj poste neewuñ ne man kat defoon nañu ba muy metti ñoo fi ne woon kon tey bu poste yi yu ñuy nommer nañ ma nommer comme ni ko ñépp di ñu bari ci suñu jamono ñu defe léegi def ngir yàlla yombatul gaa yu bari retour sur investissement la ñuy def loo gis ñu defal la ko nga foog ne mbaax la ñu ngi xaar ëllëg mais def ngir yàlla kese désintéressé moo moo la bu ñuy wax rek mais yombul bala ngaa xam ne yombul rek ngeen dem ba ci kanam dina la laaj loo xam ne léeg-léeg da ngay gêné wu sax mu leer na ne lam la defaloon moo taxoon mu lay laaj lii yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne wa qataltumuni ngeen xeex ak man wa nasarani naas nit ñi daal di may dimbali ba pare mu commencé di lim yaa shaybatam na rabi'a di leen woo ñu ngi tudd noonu ne ko yaa shaybatam na rabi'a yow shayba di doomu rabi'a bokkoon ci les plus grands catcheurs de la Mecque wa yaa utbatam na rabi'a ak frère yow Utba di doomu Rabi'a wa yaa Umayya ibn Xalaf yow Umayya ibn Xalaf wa yaa Aba Jahl ibn Hisham ak yow Abu Jahl ibn Hisham Seydina Anas nee na radiyallahu anhu mu lim ñu bari nga fa newoon mu ne hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan ndax dig ndax fekk ngeen trouver ngeen li leen sama boroom digoon mooy lii wasbir xatta yaxkum allahu bayna ba xatta yaxkum allah wa huwa xayrul xaakimiin kataba allahu la aghlibanna ana wa rusuli yàgg na leen koo wax buur yàlla moo dogal ke ne moom ak yonentaam ay yonentaam ñooy féete kaw alayhimu salaatu wassalaam sayuzamul jam'u wa yuwalluuna dubur yàgg na leen koo wax gëmu ngeen ko Makka la ko doon waxe ñu jàpp ne kii day déliré sayuzamul jam'u dinañu dinañu nërmeel mbooloo ban mbooloo moo fi ne moom mu ngi nii surgé ma lañ ay groupuscule bu tuuti lañ dunu tus naan di lañ gañe mbooloo yi naan mbooloo way walluuna dubur te dinañ wane ginnaaw il est encore dans ses délires loolu lañ doon mu ne leen nag est-ce que trouvé ngeen li leen sama bo sama boroom dëggoon muy dëgg fa inni man sayyidina Muhammad di alayhi qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan li ma sama boroom diggoon bi mu mënaan mu ñoon trouvé naa ko àtte naa suñu digganteeg yéen tey kàccoor yépp noonu la ñuy mujje ay na Fir'awn ak Haamaan ak ñoom ñépp alal tahtal fa la mujje saxaaba yi radiyallahu anhum ne mais yonent bi alayhi a wa salaam ah atunaadi qawman qad jayyafu mais nan ngay woowi ay nit ñoo xam ne nekk nañu néew ay cadavre lañ dégguñu li ngay wax mu ne leen maa antum bi asma'a mimma aqulu minhum yéen ginu ngeen a dégg li ma leen di wax naw walakinnahum la yastati'una an yujibuni sauf que problème bi mooy ñu ngi may dégg mais mënuñu maa toon mooy nii lay mujje kon bu na yàlla ne nekkal muñal hatta yahkum allah ba buur yàlla àtte nekk ci rek wa huwa xayrul haakimiin te mooy ki nga xam ne mooy ki gën àttekat bi gën mooy suñu borom subhaanahu wa taala kon xam naa ñu bàyyee sëñ bi insha allah mu leeral benn kii rek benn bout de papier bu fi ñëw insha allah après ñu jox day leeral rek deux minutes après mu kii la insha waaw di ci waxtaan bu am solo bi nga def euh, euh, dëgg-dëgg yooyu yaa ko waroon a euh, waaye dafa fekk ne xëy na pourtant ay yi nga doon jàng concerné na wax ji dafa am benn këyit bu ñu fi jot léegi. boo xamante ne ci mbirum zakatul fitr lay wax maanaam mooy asakay bu koor ci coin bi am na benn xadis bu ci rot te xadis bi ngi ci ñaari saxiix bi imam al-Buxaari comme dañu war a gàttal dañ koy lire ci français comme ni mu ñëwee mu ne d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé le mot de la rupture du jeûne un sa' de date ou un sa' d'orge sa' mooy ah, ñeenti mudd mooy su ma defee nii sama loxo ñeenti yoon Euh, pour le serviteur environ 2 litres 48 la 2 litres 48 environ euh, maanaam c'est en volume et que du nekk en poids pas en poids pour le serviteur et l'homme libre pour les hommes et les femmes pour les vieux et les jeunes parmi les musulmans donc rapporté par le même al-Bukhari et Muslim rahmatullah euh, kon buñu gisee xadis bi leer na nañ ci ne li ñuy joxe ñam la maanaam bu xaalis et que euh, jamono yent bi sallallahu alayhi wa sallam borom euh, yent bi sallallahu wa sallam euh, ñam bii la mos a te loolu moo nekk tamit ci téere borom xam ne ñam lañ koy génnewee xaalis bi nga xam ne bu nee nit mën na ne ah waaw xëy na jamono yee wuute waaye bu boobaa dañ naan la jamono yu wuutewul ndax jamono jooju amoon na xaalis amoon na or te ah or ak xaalis daan nañ ci génne asaka bu mag bi maanaam asaka bi ñu génne at bu jot ci nit bu amee alal asaka boobu dañ ciy génne xaalis condition yi waroon a tax ñu waroon a génne asaka yi muuru koor ci xaalis amoon na jamono jooju tamit waaye yonent bi sallallahu a wasallam daf déedéet jël leen ñam ngeen jox ko nit ñi kon loolu la ñu ci euh, leeral loolu sëñ Fallou moo ko waroon a leeral mais comme que dafa <laughs> kii euh, xam naa ay doon jàng ñu foor waaw xam naa ñu yam foofu euh, comme ni mu nekkee ci saar bi li mu jàng léegi pour xat nga ak moom xaq min rabbikum voilà dëgg ngi nii tukkee na ci seen borom te yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy nga xam te ne bu waxee waxam mooy dëgg ni ki noonu borom xam-xam yi rahmatullah ñu ñëw ci ginnaaw ñi nga xam ne ñoom ñoo eh, nekk ci maanaam bu borom xam-xam yu mag yi nga xam te ne ñëpp wóor nañ leen te yi tamit seen wax wax jooju moom mooy wax bi nga xam ne moom lañu xam lii nag nga wax conseil euh, de la fatwa de la recherche conseil de la recherche de la bu européen ngi nii te ñooñu boole woo ko tey dama bëgg kër moom euh, euh, crédit ak intérêt dañ naan la dagan na voilà ak yeneen ak yeneen boole leen ziyaare nit yàlla yi ñu ne la bidaa la et cetera donc même nit ñooñu ñoom ñoo lay wax la même chose yàlla ñu yàlla sax wallahu taala alam ah, ñu ngi jégalu ci guddi jërëjëf tabarakallahu sëñ Moustapha waxtu bi nag moo xaw a jot moo tax ñu bëggoon yëkkati ci turu sa mbirum ak jant mbirum daayira tijaan bi tamit sëñ na waaye boobu ndax gis nañ ni da nga mujj waaye daanaka thème yi nga ibbi bari na bunti nga ibbi tam bari te def naa nit ñi tam bëggoon nañu may question yooyu pour ñun ñëpp gis nañ fi léegi ay wàllu dox yi ñu bees waaye ci wàllu bii gis nañ ci dox yi ñu bees yu bare bare bare ba mel ni ñàmbaat sax kon def naa waa waxtu moo ñu ko xool ba toogoon ak kii bëgg gërëm leen sax leen di leen ñaanal yàlla yàlla nañ ko fekk ay nëgëri déwén déwén di gërëm nit ñeen tamit yéen ngeen bàyyi seen soxla yëpp ñëw fii di yi ñuy def chaque samedi euh, samedi ñaari samedi ñetteelu samedi bi ñuy def conférence ginnaaw boobu saaru nii ñu defee conférence ak ak maam Diop léegi samedi bii di ñëw incha allah suñu mbokk laay nii ñooy def conférence samedi 17 samedi ba ca topp muy euh, samedi 24 muy suñu mbokku murid yi muy mu baaw a seet ci ñun yoo xam ñooy bu jot incha allah rek ñu ngi xaar fii ngeen ñëw massage de corps yi ak ko defee ñaan yàlla lépp lu ñu fàttali ngir ko ko waaw kon nag ñu ñaan rek yàlla rek ngeen tëj di ñaan. benn information. salaamaaleykum maa ngi rajouté information ci wàllu ziara Fès bi donc période boobu day tolloo période gàmmu euh, juddu yonente bi sallallahu alayhi wa donc euh, Fès boobu dañ koy faral di ko def donc occasion la pour nit képp koo xam ne intéressé nga ci période boobu mooy du 29 novembre au 2 décembre donc euh, def nañ ci contact yi ñi nga xam ne ñoo ci war a ñoo mën a gën a leeral ci ci modalité voyage boobu incha allah. c'est juste rek pour des précisions mooy li si Moustapha doon def léegi en fait euh, mooy wàllu asaka bi xam nga da nga tudd ni wàllu kooku communauté ñoo ko demandé wu te dañuy def ñoom collecte de képp ku bëgg génn asaka en ku génn ci wàllu xaalis dañ koy collecté jox nga xam ne dañoo ñëw doon waaw loolu nag ku ñaasal bi waaw maanaam euh, du pour kii mais c'était juste pour leeral rek masala bi nga xamante ne moom mooy masala fiqh bi ak li nga xamante ne moom la ci borom xam moo ñëw ci téere yi te ci biir texte bi xadis bi ci boppam leeral na ne ñam lay doon voilà loolu rek la c'était juste pour leeral après nag ki ku nekk mën ngaa def li nga xam ne moom nga jàpp loolu après beneen kii la mais ñun li nga xam ne moo ñu waroon ci biir loolu mooy leeral gi